Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i uh, radiyallahu ta'ala anhu fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi al-baab ath-thaani baabu t-tawba kon insha allahu taala euh, ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ xadis ñaar fukkeelu xadis bi ak benn muy xadis sayna Ka'b ibn Malik al ansaari radiyallahu anhu bu gudd boobale insha allah walillahi alhamdu wal minna doon wax dan la tuube ak euh, te gisoon nañ waxaale woon nañ lëkkaale bi mu am ak buntu bi mooy ginnaaw bi mu defee loolu nga xam ne moom la def ci ñàkk ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci loo xam ne farata la woon parce que amuloon benn ngànt ci moom waaw léegi euh, la ko ca fekk yëpp mu nangu ko waaye tuub euh, ba ni ko borom bi di nangule tuubam léegi nag tey jotaay bii dañ la war insha allahu taala laata ñuy jàll ci xadiis bi ci tegu euh, dañ koy def rek ngir jàngat yi ndax xadiis bi dafa guddoon moo tax doon ci taxaw Euh, dañu doon tax ñu couper fiilu historique histoire bi mooy da doon tax du ñu mën a topp mbir yi boo doon nar a taxaw day doon gudd kon insha allahu taala kon ñu tàmbale walillahi alhamdu wal minna léegi euh, liñ ciy njëkk a jànge ah mooy Seydina Ka'b ibn Malik mooy di nit ki jàngalekat bi baax na muy nettali ay jaar-jaaram ñi nga xam ne ñoom lay jàngal wala ñoom ñooy taalibe même bu dee ne jaar-jaar yooyu ci biti nii mën nañ ne ah yooyu ay mbir la ñu war a nëbb ko waa amaana rafetul waaw yoo xam ne moom ay manquement yu yu ko daloon ba kaa yooyu xam ne ah lii dekete lii mën naa dal ku ne waaw ay jaar-jaaram yoo xam ne fi mu àgg jëwul rek àgg fii daa am fu mu jaar am na fu ko borom bi jaarale loolu luñ koy jàng mooy lii nettali bi doomu Seydina Ka'b ibn Malik bin Abdallah la ah nga xamante ne dane man dégg naa sami'tu Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu yuhaddithu bi hadithihi hina takhallafa an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwati Tabuk dégg naa sama baay di Ka'b ibn Malik muy nettali nettaleem ba nga xamante ne ca la wuttu ca la bañoon a ànd ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam ca ghazwatu Tabuk xam nga dañoo dul rafet waaye mu ngi koy nettali ndax daa ay jàngale xoolal jàngale yu bari ci nekk waaw loolu dafa baax parce que xam expérience wu ñu xam ne ah diw fii la jaar mu bañ a nekk rek loo xamante ne nii nit ñi après dañuy dañuy fantasme wu rek nga dégg ñu naan ñii naan dañ koo sol waaw moom lay dañ koo sol fépp boroom xam-xam bi laa tamit am xam-xamam bi ak a sonn boroom waxoon fan la jaar <laughs> di nga xam ne affaire bi ay yooyu kàddu yooyu dinañ ko bàyyeewu ci waxati naan diw dañ koo sol kenn lañ ci sol waaw kenn <laughs> ku ci nekk rek laata la la boroom bi di jox la ngay lay jox <laughs> mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy am na foo jaar waaw am na foo jaar léegi nag comme que bariwul ñu koy ñu koy tudd surtout suñu doomi jamonoog yooyu day tax nit ñi eh, eh, eh, jàpp ne voilà kii daa xëy rek mel nii alors que demewul noonu yu mel noonu fi ngay dee ne du noonu tamit ñu mën ci jëngale ay ay jël ay jàngat loolu dafa baax leneen loo xam ne dañ ko ciy jànge waaw mooy li ñu tudd sànk mooy ne xare mooy wax waxoon nañ ko ci biir mooy imam bi bu nee ñoom diw jóg leen loolu day nekk farata jihaad day nekk farata ci ñoo waaw ki jiite wala ki mu jox mu chargé wu jiite bu nee yéen waa sàngam yéen waa caserne sàngam jóg leen wala yéen baa mbooloo sàngam jóg leen waayal te bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam temps yëpp da doon di yëg ci minbar bi di yëgle xare bi waaw waaye bu rombee ci bi sax buy dox sax ba dajeeg ñoo xam ne mu leen koy fàttali waaw comme la mu waxoon al-Jadd ibn Qays hal laka yaa Jadd fi liqaa'i bani al-Asfar yow Jadd ibn Qays loo xalaat te yaa ndax bàyyi yaa ngi ci daje lan nga xalaat ci daje doomu ñu mbokk ñu mooy waa waa waa waa Byzance waaw kon mu ngi noonu yeneen liñ ciy jànge mooy ay nit boo leen jiitee mu am problème bu rëy bu nar a xew wala ngeen nar a dugg ci liggéey bu rëy boo xam ne day laaj ay sacrifice wala ay temps yu metti il faut nga xamal leen li gën bu leen ko nëbb te ne loolu fu ngeen ko jële yonent na la saa saa fii Seydina Ka'b radiyallahu anhu nee na bu doon dem ay euh, xare yu bari nan la doon def moom Seydina Ka'b mu ne yonent na la saa saa bu doon dem ay xare ci lu bari da doon da doon wane ne feneen la jëm wane ci ku ko gis ne feneen la jëm mais bii lu tax parce que bii bu xare bi amoon moo waroon a nekk xare bi gën a tàng ndax ñam doon dajal gisoo la li li li Seydina Ka'b wax yonent bi alayhi salaatu salaam du ëpp euh, fii harrin la fa ghazaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fii harrin shadid yonent bi alayhi salaatu salaam naroon a xam di dem ci xare bi. ci tàngoor wu tar wastaqbala safaran ba'idan wa mafaza mu ngi jublu woon ah tukki bu gudd gudd gudd foo xam ne mafaasan ak boo xam ne foofu daanaka ndox amu fa wastaqbala adadan katira te jublu war a jàmmaroo yi ak am mbooloo bu rëy armée yoo xam ne dañoo bari moo tax fa jalla lil muslimina amrahum li yata'ahhabu uhbata ghazwihim mu daal li leeral wuññil way way wommat yi radiyallahu anhum seen mbir mooy xare bi ngir ñu waajal jël waaj waaj waaj waaj waaj ah préparatif ngir seen xare bi waaw mooy boo jiitee moo nag day kuy jàngale wala nga jiiteem réew am na yoo xam ne bu naree am ay période difficile bul nu baaxee waaw yaa jiite Covid bi nee na xaas waaw wala crise économique a ngi am bu fi nekk di jaay ne yow ak superman nga wala yow moom fii mu ne yi boo dëgg la di dalal xel baax na ngir bañ waa dëkk bi paniqué panique dugg ci nit ñi waaye loolu bu mu bu mu la yóbbee mukk ci nga nëbb la vérité waaw ba nëbb dëgg-dëgg li nga xam ne mooy li am ndax bu boobaa bés bu affaire bi accès waaleew nag yooyu crise bu accès wala la nga xam ne mooy mooy mooy mooy la eh, la nga xam ne yéen amoon ngeen ci ay données yu leen di leer ne ñii la nga ko doon nëbb di ko nëpp nëppal bu accès mooy ñépp ay génn ci yow te lu ñu ci yow mi jiite mais dañuy jàpp ne ñoom ñépp mel nii kenn du ci wax dëgg waaw il nous cache des choses waaw il nous cache des choses ñuy nëbb waaw alors que ñun yeneen ci wàllu sàmm jàngal nañ ne bu yu mel noonu amee. wax leen mbir yi ni mu waaw ba ku nekk xam dans quelle sauce il sera mangé waaw ana lan moo koy xaar ba bu ko defee ku nekk jël say matuwaay mais boo leen ko nëpp nëppalee man nañoo bàyyeeku bàyyeeku waaw affaire bi law ku nekk di def lu ko neex affaire bi nag dem ba mu ëpp ay loxo wala danger bi leen di jete waaw ëpp ay loxo waaw moo tax yow yoo xam ne yooyu yoo xam ne boo naree doxal sharia doxal lu mel noonu gaa yi lan la ñuy def addina bi yépp daanaka ñoo xeex loolu bu ko nëbb waxal nit ñi ne leen ça ça sera difficile waaw parce que ñépp ay bëgg ñu dellu ca la ne woon ndax walan tarda anka al yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum waaw yawut yeeg nasaraan yeeg ñi mel ni ñoom façon athée yeeg ñoom du ñu kontaan ci yow jullit bi lu dul nga nekk di topp seen système yi nga xam ne ñoom ci lañ nekk seen ahwa yi nga xam ne moom lañ jàpp ne moom doxal àddina seen bakkan yi ak yi nga xam ne nee nañ nii lañ war a doxal àddina képp ku ne naa fexe doxal li borom bi wax pare nañ ngay nekk seenu noon ñu déclarer la ko économiquement dinañ la ndar xepp sanction économique yi di dal lool foog nga wax ba ñu waaw ndax nit ñi bëgguñu alxaq di dox waaw kiy jàngale it bu amee danger loo xam ne lu garaaw la lu nar a mu man ko xam taalibe yi bu mu ko nëbb na leen ko wax ba ñu jël seeni matuwaay kon nag lana fi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam uswa waaw léegi beneen liñ ciy jànge mooy yonent bi alayhi salaatu salaam nit bu jëlee sa alal nanguwu la koo jox ci maa tay ci tool mu am yoon yoon deful liggéeyam mooy ne nit kooku nangu alal jooju boo amee moyen boo ko nangoo man nga koo def nga def foo ko jëlee yonent bi alayhi salaatu salaam lan la Seydina Kaab wax bi muy lim naan man masuma fekke masuma euh, euh, bañ a fekke benn xare yonent bi alayhi salaatu salaam lu dul ghazwatu Tabuk sauf que fekkew ma Badr yeneen trois cent sàmm ŋàññiloon kenn ko àndul woon ak moom ndax lu tax dafa génnoon yuridu ira Quraysh bëggoon dëggum waa Quraysh la doon tay waaw ba borom bi di leen dajale moom ak seeni noon alayhi salaatu wassalaam ci loo xam ne amul rendez lan la doon def yi ayru Quraysh lan moo tax njëggum Quraysh bi caravane Quraysh bi jëmoon Sham Abu Sufyaan jiite woon mu bëggoon ci teg loxo parce que alalu nit ñi suñu borom wax ñi nga xam ne dañuy génn ci seen kër ya Makka ak seen alal yi waaw udina lilladina yuqaataluuna bi annahum zulimu waaw wa inna allaha ala nasrihim la qadir alladina uxrijuu min diyaarihim wa amwaalihim bighayri haqq illa an yaqulu rabbuna allah waaw suñu borom lan moo tax mu permettre leen may leen ñu mën na loolu ñi nga xam ne dañ leen a génne ci seen kër yi waaw ak seen awaal ya ñooñu suñu borom may na leen jox na leen permission udina lilladina yuqaataluuna ñi nga xam ne dañ leen di xare di xeex ak ñoom di leen nompatu ci kaw suuf di nangu seen alal yi lan moo tax suñu boroom may permettre la lool bi annahum zulimu waaw dañ leen a tooñ dañ leen a tooñ waa Makka leen tooñ wa inna allaha te borom bi nag ala nasrihim ci dimbali leen la qadir ku ko man la te ku koy def la ku am capable la capacité bi la te ñooñu mooy ñi nga xam dañ leen a génn seen kër ya ukhruju min diyaarihim bi ghayri haqq dañ leen génn ci seen kër yi yoo xam ne amul benn aq amul ci benn droit illa ay yaqulu rabbuna allah lu dul ñu ne rek borom bi mooy suñu mooy suñu mooy suñu borom moom la ñuy jaamu moo ñu moo ñuy tëralal moo ñuy wax nan la ñuy dundee koo xam daa jël alalu jàmbur ci maali for yow doo ñëw di defal sa bopp dëkk bu am yoon jaaral ci yoon demal nga porter ko plainte nga def loolu bu dee da def dëkk la boo xam ne seen yoon naw ci ah boo amee moyen jël la nga kii te doo ko yàqal dara nga jël lam la lam la lam la nangu waaw bokk na ca léegi ji li nga xam ne moom la ñuy jànge ci nettalib Seydina Ka'b ibn Malik waaw mooy ah, li nga xam ne moom la doon wax ne nit keroog nit ñi dañoo bare baree bari waaye ku bëggoon a bañ a dem rek yow man ngaa bañ a dem ba jàpp ne ah kenn duma ma xàmmee ci mbooloo mi waaw loolu nag jikko ju yées la waaw mooy ñi nga xam ne yatasallaluuna minkum liwaza allahu akbar mooy ñi nga xam ne ñoom lan la ñuy bu buñ nekkee yonent bi alayhi salaatu wassalaam ala amrin jaami' loo xam ne da leen a fédéré boole leen nu ñuy def ñu ñuy di dem ñii moom jotuñu woon sax engagé bu bay ci moo tax suñu boroom ne gaa yooyu fal yahzar alladhina yukhalifuuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim mu ne ñi nga xam ne ñooy wute naa yonent bi alayhi salaam digalu yonent bi alayhi salaam nambu nambu yonent bi alayhi salaam comme fii ci tam nañ leen dem di waajal nga gis yenn naafiqi ñoom ñi ci ëpp ndax am nañu demoon ndax naafiq moo tax mu garaaw naqaree détecté ñu bari dem ñoon mais am na ñoo xam ne dem nañ ndax camouflage bi nëbbatu bi daa daa jaraale loolu wane ne yow yaa ngi ci mbooloo waaw moo tax ñi nga xam ne rek ñoom dañoo deewoon moo tax keneen suy naakaan bu ne kenn bëgguloon bañ a dem lu dul day jàpp ndax mbooloo mi bari nañ waaw mbooloo mi daal bari nañ xanaa alxuraan wax ci man dara te loolu moom bon c'est pas probable quoi suñu boroom nag ne fal yahdari alladhina yuxaalifuun na def attention ñi nga xam ne ñooy wute an amrihi ci mbiru yonente bi alayhi salaatu wa salaam an tusibahum lan la ñuy leen moo leen di gete moo leen di xaar an tusibahum fitna fitna daal di leen dugg dal leen ci seen diine aw yusibahum adabun alim wala bugal moo xam ne mu tar la mooy li nga xam ne moo leen di dal waaw kon nag léegi leneen liñ ciy jànge mooy nit bu waree def lu baax bu mu nekk di hésiter waaw bu mu bu mu di hésiter naan xaaral ma def nii di def li na at tasawuf waaw at tasawufu bi siin siin gu tooy naan saw fa rek boo waree def lu baax naan naan naan non après di di di di remettre le travail d'aujourd'hui à demain déedéet di bat saa boo waree def dara naan xaaral am naa jàpp temps déedéet boo mayu doo ko ndax buntu la bu yàlla ubbi bu mu la ubbi gaawal angu su angu féemu gaawal dugg boo mayul bu ko tëjee dootoo ci mën a tëj dugg loolu fuñ ko jàng bu nit ñi di waajal ngir waajal la war a def ni ñëpp. ne naa bàyyi waaw toog di def noonu ba nit ñi dem bay ñibbisi deful dara waaw moo tax mu ne woon yaa laytani fa'altu ay wéy même bañ àggee dem naa bay sama bay bay waaja waajal waaye euh, yaa laytani waay allahu akbar aka neexoon ma defoon loola mooy génn loolu lan moo ko teg mooy ak tasawuf mooy di xaar waxoon nañ la rek saxaaba yi dañuy wax ci kaw kaw bi kër yi suñu borom da koo feeñal jaare la ko ci ñoom ngir ñun ñu man cee jàng yu mel nii waaye ñoom amuñu faible euh, wàcc boobu faiblesse boobu amuñu ko loolu du seen réalité waaye borom bee def yu mel noonu bi jaar ci ñoom façon yu mel nii ngir ñun ñu ñëw ci suñu ginnaaw ñu bañ a tàmb ci piège yu mel noonu la ndax ñun moom Iblis dañoo yàq waaw Allahu akbar kon bu lu baax taxawee nga war a def dara lu baax bul xaar bul ne naa néegandi yu bari seetal ñuy def loolu soit du ñu def wala buñ ñëwee bay def iblis dañ fay fekk duñ ko defee nag mate buñ ñëwee sax ba taxaw war koo def mu ñëw di leen jax-jaxal waaw li ci pire nag mën naa ñëw ba sax duñu ko def wala waxtu wañ ko doon defee raw leen duñu am nag lu dul seeni bët ngir wécc kon nag lu baax bu ubbeekoo buntu mbaax bul hésiter kon loolu tamit dañ ko ciy jàngee léegi nag bokk na ci li nga xamante ne nii moom lañ ciy jàng mooy naafiq yi seenu biis mooy fi nga xam ne fi la l'islam bi soxlaa la ñuy laasee gaa yi xoolal yeneen ci la saa saa soxlaa fi jëm wax leen ko ak ñu méttee tax bu koy wax ku ne ñoom ñu ne damuñu fenn quoi ñuy uti ngànt te dañ ciy xamee ne naafiq du wax dëgg waaw ndax baatinam baatinam ñemewu koo génne ndax baatinam mooy mbóotam mooy ak kéeféer waaye day wane ci biti ne ab jullit la ndax loolu moo koy protéger waaw dañ ciy xame ne tamit nit loolu même naafiq kenn du leen xarit ñoom kenn du xarit naafiq yi déedéet kenn du xarit naafiq yi yonent bi alayhi salaam ba suñoo gis fenn na ci histoire am ci siira mu masa takk xare di xarit naafiq yi masula am te pourtant borom bi xamal na ko naafiq yi mais da leen doon jàppe noonu rek li ñu wane ci biti moo tax li mu wax wa wakala sarairahum mu jël seen bopp daal koy eh, bàyyee boroom bi tabaraka wa taala Allahu kon nag mu ngi noonu waaye beneen buñ ciy jàngi tamit mooy eh, mbir boo xam ne dañ ko war a def coono ya ca war a jóge yépp il faut ñu ngaar bàjjoo ko amul ñu naan comme que am nay tooro finalement nañ ko bàyyi xam nga Tabuk dafa metti woon waxoon naa la Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ba ñu koy dikk wax biiru Tabuk ca xadiis kat ba nee na keroog dafa tàngoon bi ñuy nekkee ci woo ba ñu jàpp ne suñu baat yi suñu put yi day xaaj ndax mar te loolu yëpp waxul yonent bi saa saa waxul kon nañ dëpp déedéet dañoo continuer lu nekk ñu dañ koy dañ koy mën a ngaar naaj man koo yéen supporter ko ndax la nga waaw. maa laa yatimmu al-waajibu illaa bihi fa huwa waajib waaw loo xam ne moom li war du du mat lu dul nga jaare ci loolu loolu tamit day nekk lu lu lu lu war a leneen liñ ciy jàng mooy nit boo yoree ay ñoo xam ne borom bi daa def nga leen di jàngal wàllu diine wala nga nekk koo xam ne yow la borom bi def nga nekk seen kanam fokk ngay nemmeeku seeni mbir amul ku ñëwul bon c'est son affaire ah. bu ñëwul doo la ko téye jàmb la déedéet yonent ba ay saab lan la sëy naa kàmb nee na nee na tudduma lu ba mu nee Tabuk waaw fa qaala wa huwa jaalisun fil qawmi bi Tabuk maa fa'ala Ka'b ibn Malik waaw nee na yonent bi alayhi salaatu ah, bi nga xamante ne nii ci la dem Tabuk dafa jekki toog laaj la moo tax ndax dafa yitteel da yitteel xool saxaabaan yi ci lan lañ ne mu ne lan la Ka'b ibn Malik ndax si seenu ko ci mbooloo mi seetlu ko ci mbooloo mi lan la def lu tax ndax yittee gi nga xam ne moom la amal li nga xam ne ñooy saxaaba yi doon àndal mu def leen mooy sangu ñëpp mais da leen a nawloo woon waaw neewul man maay sangu ñëpp di leen jox ay casu baaraam comme ñenn ñi nga xam ne amuñu yar di ko defee yonent ma saa saa masula nuyu ay nit di leen jox casu baaraam waaw wala yu toog nee mu leen di kii déedéet mukk alayhi salaatu wassalaam da leen a nawloo woon ku fi teewul bu jiwee day seetlu ne diw ana lan moo ko dal gisoon nañ keroog Seydina Sa'd ibn Malik ah Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu taala anhu nee na bi ma feebaree Makka malgré ajji waxoon nañ ko li ñuy métteeg yonent sallallahu alayhi wasallam nga xam ne lépp moom lañ ñëw ngir xool moom lañ ñëw ngir jànge moom ni ne xudu anni manasikakum jëne leen ci man li ñuy aje ni ngeen di aje te amaana dootu ngeen gis beneen bés malgré loolu lépp ak yam fa war a def ak ni mbooloo mi bare ba mu gisee ne saxaabaam ba mu yëgee ne dafa feebar Seydina Sa'd ibn Malik Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dafa dem seeti ko waaw ndax dafa yittewoo nawloo leen neewul na maay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ah ñaanal naa ko dina baax déedéet dafa dem dox dem fekk ko ba mu naan ko man de maa ngi nii li ma dal du ma ko xam yaa ma ko gën xam gis nga waaw maa ngi nii jàpp ne damay faat kenn benn doom bu jigéen kese ma war a doon ba mu wax ko la koy wax naan ko as-sulus was-sulusu kathir ak yooyu wala kabir kon loolu dafa am solo waaw mais nekk ci mbooloo diw ñu toog ay ay fan kenn gisu ko kenn du laajte anamu loolu ñoom fan la ne lan moo ko dal ñu xool ci lan la ne bu dee daa laaj ñu dimbali ko bu dee dafa feebar ñu dem seeti ko. mu jaral ñu dem seeti dégg ngeen ci hadiisul qudsi ba borom bi la yàq yow sama jaam damaa feebaroon seet si woo ma mu ne ko ah borom bi yawmal qiyaama mais lan laa lay seet seet yow yaay borom bi lan ngay feebare sax mu ne ko yóbboo woon ne sama jaam sàngam nangam feebaroon na ñëwoon seet si ko boo ñëwoon seet si ko dig ma fekk foofu rek non la <laughs> wajadtanii inda voilà kon nag mbir yi da ngay am yitte mais di mbubboo rek li ngay dégg wala temps jot bi xam nga affaire yi ma nañ bàyyi waxu caaxaan yooyu laa wax naan bu xam naa bu njëkk ba ñoo amoon nañu jot amuñu woon luñ def manoon nañuy seeti tanta ñun léegi liggéeyu boo wàccee métro dodo xaw ma lan ma te te caaxaan laa wax nga naan ma dodo yaa ngi dem cinéma boobu ngi dem cinéma yaa ngi dem di seetaan di ngi sax yow am na yoon na ci terrain bi ngeen fay def bu oyoon di jouer wala oyam wala wala Casa laa mujj am nga seetaan ko toog nga yooyu yëpp nga dem ba mu ngi toog ñëpp de yaa suñu waxi caaxaan nga xam ne yittewoo ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne moom la borom bi def ñu nekk sous ton autorité wala nga ji même sax ñeneen ñi même seeni mbokku taalibe buñ gisee kenn ci biir mbooloo mi nekkatu fi ñu la ci lan la ne waaw. di ko seeti bu dee daa jar ñu seeti ko yëddu ay xol ci lim ne bu jaree dimbal ñu fédérer suñuy moyen bu dee kenn mën koo def ngir mën koo dimbali waaw kon nag mu ngi noonu le waaye dañ ciy jàng ne nit boo newee boo newee fenn ci jataay wala fenn am ku wax ci sa mbokk loo xam ne du noonu fexeel dàq tuuma comme li Seydina Mu'adh radiyallahu anhu waaw bi mbokk lansaar yi mu jógee ne ah kaabam na maar yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu laajtee kooku de moom <laughs> moom daal gis nga <laughs> moom daal li nga xamante ne daal bur daam boobale bu rafet boobee daal moo ko yépp moo ko tëye ak di xool wet yi di naw boppam daal di di di kontaan ci boppam sëy Seydina Muaz dafa jóg ne ko bi sama kult li nga wax ka ñaaw waaw seedeel yiiw sa mbokku xarit sa mbokku jullit foo xam ne nekku fa ñu nar fa yàq deram nga jóg ne déet xamewuñ ko lool waaw nañu bàyyi di wax ci nit loo xamante ne nii amuñu ci benn yaqin xamuñ lu ko téye te yiw rek la xam ci moom loolu nañ koy def nee nga toog ñuy yàq der sa bokku jullit seen ngay ree di kekku yow ak ñoom na yem waaw yaag ñoonu yéen a yem ndax yaa ngi ak yeete waaw kon nag mu ngi noonu di dàq tuuma waaye dañ ciy gis yonente bi saa saam li nga xam ne borom bi daf ko mayoon waaw ana sax ñi ko am fan lañ ko amee lu dul ci moom la jaar mooy bu gisee dara nekkal affaire boobu nekk borom bi moo ko jox loolu xam nga lool xam nga lool ci borom bee am lool innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun dëgg-dëgg mbirum nekk lu dul bu nam nee dara naan kun nekkal fayakun mu nekk yeneen trois cent cent li mu gisee Aba Xaysama dane kun mu fële muy yëngatu mel ni mirage yi ñoo ko yëngal bihi sarab waaw waaw miraaj yi muy muy muy mu ñu koy ñu koy ñu koy yëggal muy yëngatu di ñëw mu ne ko kun abaa xaysama yow moo mën ma gis nekkal aboo xaysama waaw lim ñëwee nekk ko waaw loolu nag bu ko nekk ko man tatonekat yeeg buxaabakat yi essayé ngir rek góor bi ñëw ne borom bi di leen xay sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun waaw <laughs> kon nag leneen liñ ciy jànge surtout ñun ñëwee ci côté tuub ndax waxtu waa ngi jeex mooy dëggu dëggu nit manu tuub bu waaw moo tax imaamu eh, Kaab radiyallahu anhu mu ne fa basatu atadakkaru kan bi yonent bi alayhi salaam yëgee mu ngi mu ngi tourné jóge na Tabuk di ñëw na ma commencé di xalaat eey woy nan laay waxe lu amul waay ngir génn ci waaye mujj gi na ah fa lamma qiila inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qad adalla qaadiman zaaha anni al waaw baatil neen daal di wuy dem dàqu ci man ne léegi dara laa fi dul xalaat di leneen lu dul fa ajma'tu sidqahu waaw ma jël ne dëgg kese laa koy wax waaw mooy kii il faut nangu dëggu nangu moom ne moom mooy li waxoon reconnaître que def na bàq li mu def nii du yoon tabakaar la loolu man da ñàkk loolu man da ñàkk. mooy foog nga nangu ne yow yaa def bàkkaar bii même bu dee ñaaw na ñàng na ak fiñ la tegoon fiñ la kii woon ndeke yaa def lu salté nii waaw loolu il faut nga ko sa digganteeg sa borom il faut nga reconnaître ne foog mu am kon foog nit ci nangoo dëggu ne lii moo ko def waaw loolu préalable la charte la ci tuub mooy al i'tiraf bi al imam al Nawawi doon wax ci bi muy tàmbale il faut nit ki pare ngir génn ci bàkkaar tam lu ñu pare génn lu dul mu ne mu xam ni am yaqin mu leer ko nañ kën a lii bàkkaar la waaw te inna ndax lan ndax lu tax ba euh, dëggu mel noonu ndax inna yahdi ila ila al birr day gindi borom ci yiw wa inna al birra te yiw yahdi ila al janna waaw day yóbbu nit fi nga xam ne mooy àjjana ni kadib di def comme ni naafiq yow di waat waaw yaxlifuuna lakum borom bi ne dañ leen di waatal moo tax ñoom dañoo mën a waat bokk na ci mandargay naafiq daa bari waaw kon nag il faut mu nekk ci nga xam ne dangay ngay di wax dëgg booy tuub léegi loolu benn la waaye bi nga ñëwee tuub la tuub ga laaj il faut nga nangu ko fii bi ñëwee yonent bi sallallahu alayhi wasallam kii de wax na dëgg première paawu tuub mooy ak sidq mooy dëggu amma hada faqad sadaq fa qum hatta yaqdi allahu fiik jógal ba borom bi di àtte ci sa mbir waaw waaye dañ ci jàngale nit boo ñëwee di dina am ay vague iblis ay njëkk a ne la waay yow yow da da ñeme ngaa reconnaître lii ñeme ngaa reconnaître ne yow yaa jël yow yaa def lii loolu nag obligé wu nit ki ñëw di ko wax publiquement digganteem ak boroomam mais même digganteem ak boroomam rek Iblis lay ñëw ci xel mi ko noonu yow lii dara newu ci di ko minimiser affaire waaw gis nga ni da ne waa Banu Salima mbokkam yi dañoo ñëw naan ko yow kaam voilà bi mu waxee Yonent bi saa ba pare ñëw nag xam nga def beneen bàkkaar bu lii wax comme ni ñu ne ñu wax te pourtant ñu baax lañu waaye ñoom dañoo ñi def ne li ndax xamuñu woon jàppuñu woon ne ñooñu ay naafiq lañu bañ alxuraan bi ñëw di leeral lool mooy yonent bi alayhi salaam lu fekk mu nangu leen te nag ñaanum njéggal yonent bi alayhi moo féete kaw bàkkaar bu benn jullit mën a def waaw boo mën a def yonent bi alayhi salaam ñaanum la njéggal ñaanum njéggal yonent bi alayhi salaam moo féete kaw lépp ñoom dañu amoon ñooy al ulama as-sahaaba radiyallahu anhum waaye sauf loolu bi la dox mais ci dëggu lay am naafiq moo tax suñu borom nekkoon sawaa'un astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfir Allahu lahum Allah loolu ñoo mettre borom bi excepté tellement dañoo ñàkk dëggu loo yow ñi ngi na affaire boobu suñu borom wax ci suuratu tawba ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko tamit ci suuratu munaafiqun moo xam nga ñaanal leen jéggal wala nga ñaanal nga ñàkk leen ñaanal njéggal te suuratu tawba wa in tastaghfirhum sab'iina marra falan yaghfira Allahu lahum même juróom-ñaar fukki yoon soixante-dix fois boo leen ko ñaanaloon jéggal ñoom naafiqi man sa borom yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam duma la duma leen jéggal mais ñooñ seen kàddu raw na ñu imagine nga yonent bi alayhi salaam habibullah habibullah soppe yàlla nga xam ne borom bi lépp lu muy jox jaabi ci moom la koy jaarale borom bi yëkkati ko koo xam ne yëkkati wu fa mbindees malgré loolu ak li ko defal lépp mu ne ko boo ma ñaanoon njéggal pour naafiq yi dama leen njéggal allahu akbar bu ma xalaatal naan ma sëriñ bi ñaanal ma ko feeram baax na ma ko feeram baax na dañ koo lim suñu ma wax yokk ki gën ci mbindeef yi sangu mbindeef yi la wax woon sotteem kon loolu mooy wane vraiment gravité wu nekk naa fépp quand même hatta jëkkëru Yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom ne même boo leen ko ñaanaloon jëkkëru ma leen doo leen baal Allahu akbar non c'est grave c'est tellement grave naa féq moo tax du ko ra kenn du ragal naa fekk li imaam al-Hasan al-Basri lu dul koo xamante ne nii euh, nan la ko waxe lu dul aji ngëm yàlla voilà kenn nag lu ci xaram dal jàpp ne moom bu ñuy moom moom naafiq ak ñi faax lool moom du ko laal lu dul koo xam ne réellement moom ci boppam moom mooy naafiq parce que jàpp ne fi ma naafiq yi fa buñ ma xaw a def dara moo tax seen président Abdallah euh, ibn euh, kii Ubay ibn Salul <laughs> moom ma a def dara nii mu def ba gaay di ko wax daal waaye ba nga laa def ah xoolal ñu euh, euh, Uhud xare Uhud sawaay ak lan fa def benn xaaj ci ñett xaaju armée bi mu dëpp ak ñoom. ba yonent way saa saa ñëwee ñu bari faatu ndeysaan yonent way saa saa amay gaañu gaañu ajjuma ga mu jóg ci jàkka ji laata xutba yonent way saa saa doon xutba bu duggee rek tout le temps doon naan kii mooy rasulullah kii mooy ndawul yàlla li dégg leen ko topp leen ko. ajjuma ginnaaw Uhud yeneen fay saa saa ñëw mu jóg dara ci ci rek def ko mu toog mais waaye toogal yow mii lan nga fi mën a wax topp leen ko kii leen ko te keroog yaa dem ba ci midi naan afaani muhammadun naan sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam daf maa mooy topp xale yi. nit dëpp ak li ñu dal ñëpp dal ñu nga ñëw di def loolu mu génn di mer. am mbokkam yu dajeeg moom ci buntu jàkka ji bi muy génn mer naan waaye ma jóg di defar mbiram nga may sëkkandoo xëcc ma ma daanu ka anni faaltu bujra comme si damaa def njombe damaa def lu garaaw mooy moom naa fekk tout le temps parce que dafa am kóolute ci ne moom moom lépp ma baax moom waaw moo tax al imam al hasan al basri rahimahullahu taala wa radiya anhu daal di wax lool kon nag affaire bi lool waaw mooy tuub moom foog nga dëggu waaw yonent waaye saa saa saxaaba yooyu wax nañ dëgg liñ doon waxtaan waaye daa fekk ni ñii ay naafiq lañu te say naakaar bu mu ñëwee waxul dëgg te boo dëgguwul mooy moo tax yonent waaye saa saa am ne man damay atte damay atte nii di ñëw ma leen di atte amaana kenn ci yéen dina mën a argumenter dina mën a wax ay lay ut ay lay ke keneen ma jël àqu kenn jox ko ko képp ku ma jox. nga wax ma déglu la déglu keneen ci waaye yow li nga wax niru ne moo gën jaar yoon ma jël àqu nit jox la ko na nga xam ne safara jox la sëy naa tax bu ñu maa loolu la xamoon mooy sax bokk yi lii ñu may wax dëgg la ci kaw noonu c'est bon généralement mais bu ma waxul lu dul dëgg ay war jile bu boobaa loolu du jariñ dara moo tax mu ne ko bu ma la waxee lu dul loolu borom bi dina tax dina la def nga mere ma ndax dina leeral li tax dew ma kon nag du ma la wax lu dul dëgg kon premier pied premier pas booy teg ngir tuub mooy dëggu sa diggante ak sa borom moo tax suñu borom wax ba mu leen di tudd te gisoon aay bi yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin yéen ñi gëm yàlla ragal leen yàlla te bokk ak ñi nga xamante ne nii. ñooy ñu dëggu waaye bokk na tamit ci liñ ciy jànge mooy nit ki buy tuub gis nga li nga xam ne moom moo ko dal nga xam ne loolu la tuub gi da koo laaj mooy ñu bàyyi ko bañ a waxateeg moom loolu nag mooy ci taw bu reene dina jariñ waaw ndax am na ñoo xam ne affaire bii nii mënuñu koo manier mënuñu koo manier comme il faut mënuñu koo utiliser dañuy gis hadith yu mel nii ñu nekk mbooloo seen benn xarit def du noonu ñu ne léegi tongu nañ ko dañ koo aslu aslu nañ ko léegi park nañ ko dootuñu waxatee moom dootuñ ci yoon moom. waa ji ñu waa ji day xat waa ji xatul kontaan dem feneen ànd ñoo xam ne du nekkuñ ci yoon waaw loolu nag ñàkk yeewu la ak ñàkk comprendre hadith yoo nañ yi saa saa loolu mooy bu dee dina jar bu dee ne loolu dina am solo ca dina faj. comme daal imaam Ibnul Qayyim rahimahullah ci Azzaad leeral na ko loolu te taxawoon nañ ci bu baax ci siira bi que loolu il faut nga xam nan ngay doser comme médecin bi ni ñuy doser médicament bi ñuy jox ci feebar. doo ko jox kii lañ ko lan moo tax ñu bàyyi ko ne beru ko ne nit bu ñu leen wax ak moom ngir ñu mu mën a yëg bakkaar bi ñu def ak lu rëy li mu def ni mu grave ba tax mu delloo ko ci boroomam waaye yow bu dee koo xam ne boo mu ne alhamdulilah ñii dañ maa gaaw dañ maa yéex bàyyi sax ah yeneen i façon yoo xam ne ñoom lay àndal ñuy def caay caay gi ne nuur ci bàkkaar ba kooku nga foog ne xalaat na ngeen bàyyi ko nee naan nañ ko bàyyi fee déedéet loolu xel waaw waaye beneen boo xam ne dañ ko ci jànge mooy li nga xam ne moom la pays yéefér yi di def ka moom Maalik nee bi ma nekkee ci naxtu bi noonu lan la wax benn bi damaa xëy dégg gis benn nabatin ci marché bi ah naan kan moo may tegtal man yadullu ala Ka'b ibn Malik kan moo may tegtal ci Ka'b ibn Malik fekk waa Ghassaasina le buuru Ghassaasina bi soit al-Harith ibn Abi Shamr wala Jabal ibn al-Aytham ah ci wuute yi nga xam ne moom la boroom xam-xam yi naan kan ci wax léegi yónni ko lettre naan ko dégg nañ ne foofu dañoo ya dañ dañ laa doya te nekkoo ci suuf soo xam ne. borom bi obligé wu na ngay def ci suuf soo xam ne dañu fay manqué say droit buñ la reconnaître say droit ñëwal fii boo ñëwee dinañ la dimbali jàppale la teg la ci condition yu baax joxaat la say droit mais loolu bokkul ak li gaa yi def da gis benn koo xam ne daa jóg def lu bon ci réew mi nit ñi teg ko ay daan nga gis inter euh, organisme internationaux yu jóg waaw pays yu bari naan pare na ngir jox ko visa ngir mu jóge dëkk boobu ñëw fii. waaw parce que moom ci boppam xam na ne li mu def c'est tellement grave waaw muy la diplomatie boobu ak a ku foog ne léegi la xew waaw ngir déstabiliser l'islam waaw ñëwal ñëwal fii ñu jox la say droit yaa fi indi yow foo xam ne kenn xamu ko mi bon nga def ko fa gaa yi réew mi daa am yoon ñu jàpp la war naa tëj gaa yi ne lu tax ñu koy tëj c'est la liberté c'est liberté. c'est des droits de l'homme dañ koo war a bàyyi lu tax ñu koy def lii nga gis ku nekk jóg waa ONU di wax ñii di wax nga dégg pays yu nekk jóg naan pare nañ ngir jox ko visa waaw suñ protection bëgg nañ war nañ ko suñu consul bi nekk wa wala foofu na fexe ci yoon moom saabu kii nañ ko indi di faire ay pression ci réew moom bu dee réew la loo xam ne amul ful na comme suñu réew yi ngir nañu bàyyi kooku mu ñëw ci seenum réew mu ñëw fa nag nekk nag ci yooyu nag mais Seydina Kaab ibn Maalik mi nga xam ne moom moom moom moom moom moom xam na piège bi moo tax mu ne ma xam ne ma ne lii ci fitna la bokk ci fitna bi la bokk li mu jël mu jël këyit ga daal di koy xotti joxu donewul suite mu ngi mel ni ñu ne monsieur l'ambassadeur des États-Unis moo ko yónni delli kii ne ko ngir nga ñëw pareel ñun dinañ faire pression ngir yóbbu la États-Unis ngir nga nekk foofu ndax fii wóorul waaw. <laughs> léegi moom mu jël kayit ga def ko ci fuur bi muy takk bi muy bi muy defaree mburu mu lakk waaw moo lu yées boo ko nekkee ci kanam fexeel bindi ko mu deñ bu mu nekk ci sa kanam ndax fekk mu ngi fi tentation bi naan la man naan na teg kayit ci noonu naan mais du ma ko def jekki naan mais man est-ce ma ko utiliser sax parce que affaire yi metti na quand même quand dem foofu rek moo tax ci saase zawalu al al char li bon di dindi ko léegi bala muy bala mu lay tànte wax waaw te gis réew yi noonu la def léegi waaw léegi mu dem foofu nekk foofu ci caay caay ay organisme yi ko kii mu nekk foofu ñu naan voilà wane ko quelques mois après il est maintenant il a retrouvé ses droits <laughs> ah, loolu moo tax mbir yi dara deesu ci jaay dara deesu ci ay tàngalaat kese bi am lépp ngi ci sunna yonent sallallahu alayhi wasallam loo ne dund nañ ko nañ ci dellu ba xam ko te xam nag la ñuy doxale kaa boobu Maalik be il ne s'est pas laissé ci loolu buur bi doon wax bu doon ñun léegi lépp lépp palmarès l new york da ngay def le tout nga xam nga ne yow li nga def sa diine bañ na ko ngor bañ na ko waaye nga nangu hein dem waaw ba pare li yàq der bi wër ci média foofa ñu lay interview nga naan ñoon ils ne sont pas tolérants waaw ñoom kii wuñu ay dëkk boobu lool ñu dénigré <laughs> loolu lépp amoon na waaye nag humu saxaaba wallahi mbaal yooyu ñoom dugguñu ci kon ñu jànge ci ah yonent saa saa suñu borom du def sëy naa kàmbur ni maa dund loolu ci jamono yonent naa saa saa ngir ñun ñu war cee jànge xoola bu nettali ñu loolu loolu ñun nan la ñuy xamee kon dinañ ko xam sax ci yeneen texte waaye lii dafa leer dafa leer waaw fii sunnal mas'ala kon nag affaire yaa ngi noonu de waaye it bokk na ci li lay dimbali ci tuub mooy booy tuub nekk ci lu baax gis ñeneen ñoo xam ne yow mel nañ ni yow nekk nañ même difficulté yi nangoo tuub nangu ni nekk li moo laaj yëpp ñu nangu koo ngaar laaj ñoo loolu dafa am solo sëy naa tàmb nee na yi bi ñu ma waxee bi ma wax ba ba ma daanaka sama mbokk yi naan ma yow mën war a wax ni ñee wax tuutee des ma delloo weddi sama bopp waaye ma laaj leen ne leen est man kese la ñu ne ma déedéet ñu tuddal ma ñaari ni ki nga xamante ne mooy Hilaal ibn ma ne ñoo xam ne ma ne mu dee ñaar ñett ñu leen di gis loolu dafa baax. parce que dina am ñoo xam ne bu dul woon loolu bu dul woon yéen ñoom du ñu nekk ci mbaax bi waaw buñ xamul woon ne dëkk bi am nañu fiy def lu baax lii ñoom du ñu ndax amul moteur bi leen di booster ba tax ñu def déedéet il faut am ku leen di booster ñu gis ñoo xam ne ne a ah, kii moom bu dee ñii la def nañ kon man war naa mën a def loolu dafa am solo waaw dafa am solo ndax bu rëy la woote na ci yàlla bu rëy rëy mais doo tëju rek naan man sama yoon nawu ci nekk ci àll bi parce que voilà ngir seetlu ba ne seetloo. déedéet yonent bi alayhi salaatu salaam wax nañu al-mu'minu alladhi war nga aji ngëm yàlla ñi nga xam ne yuxaalitu an-naas wa yasbiru ala adaahum di di di di di jaxasoo nit ñi di muñ ci lor yi jóge ci nit ñi mais moom tamit lor yi muy teg nit ñi waaw parce que l'égoïsme mooy nga jàpp ne yow nit ñi lay teg ay lor yow boo tegee l'enfer da lay teg di muñ li nga xam ne moom lañ lay teg ñoom itam ñu muñ sa kooku moo gën ki nga xam ne moom du jaxasoo nit ñi wala yasbiru te du muñ ala azahum du muñ ci seeni kii parke wu nekk fële beru ñu naan moo sell sellu dara kii wa ko gën a kon nag loolu la de yooyu yëpp nga xam ne booy booy booy tuub nattu bi lu metti metti bàyyi nañ la waxatuñoo yow mbir yi metti na ña nga doon waxal sax boo demee kenn faalee tula loolu lépp am nattu la waaw wala yu maxi sax ndax borom bi ngir mu tëgg waaw bëgg leen xool fan nga toll li yabluwakum ayyukum ahsanu amala loolu lépp dina metti mais nga jàpp rek waaw kene moom baabullahi moom lam yakun murtaja buntub yàlla tëjuwul mukk te bés dina ñëw waaw moo tax eh, Seydina Kaab ba alfaraj ñëw ñu nekkeen cinquante jours mbokk mbokkam yi radiyallahu anhum suñu boroom indi al alfaraj waaw it ka waxuloon inna ma'al usri yusra ah dëgg-dëgg ànd nag say coono boo ci jàppee te Yàlla tax ak yomb yomb yomb yomb yu bari yu ñëw ci ginnaaw waaw kon nag mu ngi noonu de kon eh, insha allahu taala bokk na tamit liñ ciy jànge ngir tëj mooy nit ki bu tuubee bu amee nouvelle bu neex kag ko jox baax na mu bégal ko ke ñëw wax la bégal wax nouvelle bu neex sa doom ah soxna si de mucc na am na doom nga kontaan xool sa la te nga jox ko ndax bëgg waaw waaye borom bi defal na la xéewal boo xam ne dafa dafa dafa feddali nga sëgg ah shukran lillah mooy sujóot ngir sa borom sëy naa bi ko xabaar bi bi mu déggee waa ji bi yuuxu da kaw yaa kaabam na Maalik arshid nee na fa xarartu damaa rab daal sujóot muy sujuudu shukr sant sa waaw sujjóot ngir sant sa borom bu xéewal yi amee au lieu nga nekk fi naan gaaf waaye jaww man amoon naa ne am nga examen sa sëggër sujuutu sukri da ngaa nekk taxaw waa ji nekk ca kaw état ba di joxe ñu am tudd sa tur ne allahu akbar sant sa borom sëgg sujjóot sujjóotu sukri waaw te xéewal gi nga xam ne moom la sa borom def defal waaye bu la borom bi mayee nga nekkoon ci dara mu metti lool ak jaamu yàlla ak loo xam ne danga ci newoon bi ko def ba borom bi defal la nga jeexal ko baax na bu la neexee nga jël li gën a baax daal di koy maye comme mu jëlee yéeree ni joxe ko waaw sëy naa tam mooy nit ki boo doo tax sëy naa Umar ibn Xattaab radiyallahu anhu bi mu mokkalee suuratul baqara dafa rendi nag nag la rendi feetee ko loolu moo tax yu mel noonu dafa baax waaw nga gis ah moo tax euh, euh, euh, borom xam-xam yi dañuy ñoom al imaam al xaafis rahimahullah bi nga ne ci la jeexal Fathul Baari yi gars yi dañoo ab feet lañ def bi mu ko saraawee ndax vingt feet feet waaw waaw def liggéey bu kii bu borom bi defee nga àgg ci ba kii nga def benn loo xam ne loolu du feet la sant yàlla ngir borom bi sama borom mi Seydina Omar def comme ni nii def jël ay yéreem jox ko ba pare tamit ñëwoon sax pare na ngir génn ci alalam waaye kii jàngale yi bu gisee koo xam ne pare na ngir def yooyu ndax seetlam tuumam seetlu na waaye mu nar a génn ci alalam nga xam ne waaye ah bu ci génnee man na am problème mu laaj ko biir ne ko déet am si alayka ba'da malik comme li yonent sallallahu alayhi wasallam Seydina Ka'b ne ko teel leen na ci sa li nga xamante ni waaw ndax joxe lépp du ñëpp ko man Seydina Siddiq radiyallahu anhu manoon na ko non seulement moom da koo gërëm waaye njabootam ci boppam dañoo gërëmoon lool waaw yow boo ko gërëmee léegi ñu bari seen njaboot gërëmul lool nga génn sa alal après ñuy góor bi laaj ñun de suñu baay joxuñu dara wala lool alors que Seydina Abu Bakar loolu amu ko waaw kon nag moo tax yeneen tubaab yi sànq boo gisee nit mun a génn ci alalam yu mel noonu ah. wax loo ko kii ko li nga xamante ni nii mooy li gën ah, nga wax ko mu téye lenn ci alalam buy saraxe na am lu mu saraxe am loo xam ne da koy denc ngir moom waaye am na leneen lu ci jàng mooy jullit ñi nit bu nekkee ci bàkkaar ba bàyyi ko amatul droit dañoo war a bés bés bi mu tuub bàyyi ko dañoo fa mel dañ ko war a fàtte ndax nit tamit du tuub ñu koy fàttali tout le temps dañ doon def démb nga gis ñun dañoo dañoo day gis kat nit koo xam ne xamawoon nañ ko ay mandat ay ay affaire fo ak yu mel noonu mu bàyyi lépp di ñëw jàkka di ut xam-xam ñoo ko yu mel nga gis bu bu meroog kenn rek même la ñuy lu mer gars di ko fàttali moom yow mii moom kañ nga fi war a xam lii ah yow mii nga xam ne sa dé yow démboor njaay ngay def loolu amul ci droit loolu seen loolu lu bon la ndax al al tawba tajubbu ma ba ma qablaha tuub day effacer ne ko jiitu woon ci bàkkaar lépp luy dindi kii ñëw na tuub ñu koy fàttali xool jullit ñi bi day naa kàmb ñëwee di tuub ñun ñëpp kontaan nee na fu ma jaar ñu may wër ci mbedd nii nga gis ñi ñun njëkkante ngir dem wax ko ko fu ma jaar ñu may ñu li li tuub kat taw ba waaw yal na mbir mi woyof ci yow kontaan mel ni du moom lañ bàyyi woon démb kenn fàttali ko naan ah saa yi toppal ne yow moom moo moo yow keroog demoo kenn waxu ko ko ba ñu génn àddina mooy noonu lañ war a mel en tant que jullit bañ di fàttali ne tout le temps ñuy delloo waay ci démbam te bàyyi na loolu ngir yàlla amuñu ci droit kon nag mu ngi noonu waaw am na yeneen i njàngat yu bari waaye nañ ñem noonu ci buntu tuub kon gis nañ mooy nangu boo def ak bàkkaar lu mu rëy rëy rëy rëy ci buntu yàlla borom bi jéggalam moo gën rëy bàkkaar boo bëre